الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu haqqil buzaaq bil yadi min al masjid buntu euh, xoos euh, ak tuflit ci ak loxo maanaam ci jële ci jàkka ji gisoon nañ ci ñi ngi woon ci ñaareelu xadis ci buntu boobu te moom mooy xadis bi nga xamante ne moom bu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mi nettali anna rasulallahi sallallahu alayhi ra'a busaaqan fi jiraar al-qibla fa haqqahu mun na dafa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis euh, ab tuflit ci miiru jàkka ci sàkketu jàkka mu daal di koy xoos mu ne summa aqbala ala an-nas fa qaal toog mu daal di dëgmal jublu ci nit ñi dëgmal leen daal di jàkkaarloo ñoom ne idha kana ahadukum yusalli fala yabzu qibla wajhihi fa inna qibla fa inna allaha qibla wajhihi idha salla mu ne mm, mm, bu fekkente ne kenn ci yéen dafay julli bu mu tufli ci euh, fi jàkkaarloo xar kanamam maanaam bu mu tufli ci kanamam mu ne ndax borom bi subhaanahu wa taala moo jàkkaarloog moom euh, euh, bu fekkente ne day julli xadis boobu ak xadis bi nga xamante ne moom la xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha tamit gisoon nañ ko mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa dafa gisoon ci sàkketu jàkka bi ba tey ak tuflit mu mu muxaatan aw busooqan aw nuxaamatan fa hakka maanaam tuflit wala boog ci euh, euh, euh, ñandaxit mu xaasan ñandaxit aw bu saaxan wala tuflit aw nu xaamatan wala xaaxtandiko fa xakkahu mu daal di koy xoos gisoon nañ tamit baabu xakkil mu xaata bil xasa min al masjid buntu xoos gi nga xam ne moom la ñuy xoos ak bant maanaam ñandaxit yi ci jëli ko ci jàkka ji loolu tamit gisoon nañ ci asar bu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xam ne al imam ibnu abi shayba rahimahullahu ta'ala jokkale na ko ci xadis bu muy ak ak li nga xamante ne moom maanaam moom moom mooy li taxoon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ak xekma yi ci aju loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ginnaaw gisoon nañ ci buntu boobu kon xadis ñaari xadis bi nga xamante ne benn xadis la ci ñaar maanaam mooy wala boog ñaari xadis la ci benn bu sayyidna Abu Hurayra ak sayyidna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne ñoom ñoo wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis maanaam ra'a nuqaamatan fii jidaaril masjid fatanawala hasaatan fa hakkaha maanaam dafa gis ak euh, wala ak ci euh, càkket wala boog ni miiru jàkka ji euh, mu daa di jottali ko ab bant mu daa di koy xoos ginnaaw gi daal mu daa di wax ne iza tanakhama ahadukum fala yatanakhama qibala wajhi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi aw tahtaqa bihi al yusra mu ne su fekkente ne kenn ci yéen dafay xartaliku na xaax bu mu xaaxtandiku ci xa ci kanamam maanaam fi muy jublu dëgmal ndax bu mu xaaxtandiku tamit su fekk maanaam loolu moom mooy su te ne da ngeen dafa nekk ci biir julli te bu mu xaaxtandiku tamit maanaam di tufli ci nde ci ndeyjooram euh, waaye na tufli ci càmmoñam wala boog ci ronu tànkam bi nga xam ne moom mooy tànk ndëggu tànku càmmoñ bi ak euh, gisoon nañ tamit baabu laa yafsuqu an yaminihi fi salaat buntu bi nga xam ne moom mooy tere euh, di tufli ci ndeyjoor. ci julli euh, gis ñu gis ci jëmmi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bi ñu romb ci ay baat yu wuute te fi ñu wuute mooy fi mu wax naan fii fële fii jidaarul masjid la wax fi mu wax fii ha'isul masjid mu bokk benn mu nekk benn maanaam moom mooy sàkket wala miiru jàkka ji naka noonu fële fa haqqaha waaye fii tamit fa haqqaha la wax maanaam ñaari baat yooyu mooy yi nga xamante ne moom lañu ñu gisoon nañ tamit hadisu euh, Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan laa yatfilanna ahadu ahadukum bayna yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta rijlihi lool tamit ba tey mu nekk ci xaalu julli waaye mu ne bu kenn tufli ci yéen bu kenn ci yéen di tufli euh, ci e kanamam maanaam fii ci fi nga xam ne moom moo jublu ci kanamam naka noonu bu mu tufli ci ndeyjooram waaye na tufli ci càmmooñam wàllu càmmooñam wala bokk ci ron tànkam maanaam mu na ci tànk ndeyjoor bi loolu sax moo tax mu indi bunt bi ci tegu ngir gën a leeral ne tànk ndeyjoor bi moom moo tax mu ne baabun li yabzuq an yasaarihi aw tahta bunt bi nga xam ne moom mooy leeral ne booy tufli daal na nga tufli ci sa càmmooñ wala bokk ci ronu tànk bi nga xamante ne moom mooy tànku tànku maanaam euh, euh, tànku ndeyjoor bi Euh, te euh, loolu mu ne mu indi ci hadis Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la indi woon léegi ci buntu bi weesu waaye ci ay ba ba yenn baat yoo xamante ne euh, dafa wuute beneen bi ci des mu indi hadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom mook hadisu bi nga xam ne moom lañ ko lëkkaleeg Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu benn hadis bi la waaye baat yi nii mu nekk baat yoo xamante ne baatu sayyidina Abu Sa'id al-Khudri la radiyallahu ta'ala anhu euh, mu jële ko euh, ci ñaari càllala yoo xamante ne maanaam maanaam mu jële ko ci ñaari yoon benn bi imam az-Zuhri rahimahullah wa an Humayd ibn Abdurrahman waaye beneen bi ci des moom mooy az-Zuhri sami'a Humayd mu dégg Humayd ibn Abi ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu mu jële ko ci sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu léegi nañ war a gis baabu kaffaratul busaaq fil masjid buntu kaffaara moom mooy far gi nga xamante ne moom la ñuy far al busaaq tuflit fil di ci jàkka ji maanaam kon baabu kaffaara mooy far maanaam moom mooy nga mooy mooy nga suul dara maanaam nga nëbbu ko loolu moom mooy baatu kafaara ndax baatu kafaara loolu lay tekki ci cosaan al kufru li muy tekki moom mooy ak sitru mooy suturaal lool moom moo tax yéefiir bi maanaam ñu nekk ko ñu tuddee ko kaafir maanaam ngir ne dafa nëbb li nga xamante ne moom mooy euh, ki benn kenn borom bi subhaanahu wa taala book ak amam war book ak ay xaq borom bi subhaanahu wa bi mu am ci mbindeef yi te moom mooy ñu war koo jaamu moom dong ci anam gi nga xamante ne noonu la bëggee ñu jaamu ko loolu tamit moom moo tax tamit baykat bi boo comme li alxuraan wax ne fa ka masalil kuffaari euh, euh, ka ka ka ya ya na euh, li yu'jiba de kamasali zar'i ah, yo ah. voilà voilà kamasali zar'i ajabal kuffaaru nabaatu maanaam kéem euh, mbay mi nga xamante ne ajabal kuffaaru nabaatu maanaam ki ki baykat bi dafa yéemu ci euh, nabaatu maam ci ci meññam maam ci ni mu saxe loolu moom mooy comme baatu kaafir moo tax baykat bi ñu nan ko kaafir ngir la ngir suul ngir gas gi muy gas daal di jël pepp mi wala doom bi suul ko da loolu moom mooy kafar maanaam fii nag lool tamit la ci nam ma baat boobu maanaam moom mooy suul gi nga xamante ne moom la war a suul euh, li nga xam ne moom mooy euh, bu zaax bi loolu mooy benn baat ñaar waaye baat boobu xaqiqatan dina ko indi ci buntu bi ci tegu mooy baabu dafni waaye euh, baabu mooy mooy baabu dafni dafni nuxaamati fil masjid waaye am na beneen maanaam bu mu ci namm fii nii moom mooy kaffaara bi tekki euh, far maanaam moom mooy bu ñu la defa maanaam boo tooñee def baka wala nga def loo xamante ne du noona waaye mu am loo xamante ne moom mooy far loola masalan tey euh, ku rey maanaam ku ku ku ku ku def ziha euh, sa soxna ne ko masalan fi mu toll yaag sama yaay yéen a yem ci man wala yu mel noona loola bala ngaa jotee teeg moom loola faw nga daal di goreel jaam wala boog nga boo ko mënul nga doog a woor eh, juróom benn fukki fan yoo xam ne day tegaloo soo ko mënul ngay doog a nag eh, léeg-léeg juróom benn fukki miskin maanaam loolu moom mooy eh, kafaara la wala boog nit ki bu waatee giñee mu am tamit kafaara boo xamante ne moom lay def moom mooy bu fekkente ne dafa waat ne nangam danaa ko def ba pare defu ko bu boobaa wala boog nangam du ma ko def mu waat ba pare def mu def ko loolu dafa am lu ko ay daan yu ko ci fekk ah, te moom mooy goreel jàmm walla bii nag walla la fële ak la fële boo manul lii la waaye fii walla la maanaam goreel jàmm walla nga leele nga dundal fukki miskin walla boog nga solal yére fukki miskin soo manul loolu nag nga daal woor ñetti fan maanaam loolu moom mooy kafaara loolu kon ah, xeetu maanaam bàkkaar yu bari nag dinañu am kafaara ah, waaye fii tamit kafaara boobu moom tamit lay leeralaale fii insha allahu taala maanaam kon ci loolu ci la ñuy xamee ni tufli gi nit kii tufli ci biir jàkka ji loolu maanaam ci jëmmi boppam dañ koo tere maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, loolu day dëgëral mazhab bi nga xam ne moom la imam an-Nawawi rahimahullahu taala wax ci hadith yi wuuteeg yi nga xamante ne moom la ku mel ne al-Qadi Iyad ak al imam euh, Euh, euh, ki keneen ki def sax Sahih Muslim bi al imam al-Qurtubi voilà Abul Abbas al-Qurtubi euh, rahmatullahi ala al a maanaam li nga xamante ne moom la ñu wax maanaam ne yëggut ci niveau yi xaram maanaam kafaara bii ñu lay wax baatu kafaara loolu day tegtale maanaam day dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu imam an-Nawawi rahimahullah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna doonte ñi ci des tamit seen ay na ay dalil yu bëri yoo xamante ne tamit day dëgëral seen gis-gis rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Adam te moom mooy Adam ibn Abi Iyaas ah, gisoon nañ ko tamit ci suñu jotaay yi wees gisoon nañu Abul Hasan al-Basri rahimahullah ne Abul Hasan al-Baghdadi ah, ah, al-Asqalaani rahimahullahu ta'aala mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari euh, moom ak imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo soloo ci moom rahmatullahi alayhim seen sëriñ la boo xamante ne kenn doxul seen diggante ak moom euh, imam al-Bukhari rek soloo na ci moom cent quatre-vingt-huit hadith te kutubu sitta yépp cent quatre-vingt-quinze hadith la ci am rahimahullahu ta'ala euh, mu ne qaala moom imam al-Bukhari bëri na lool lu muy soloo ci ibn abi iyas rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana shu'ba te moom mooy ibn al-hajjaj eh, ibn al-ward al-utaki al-asdi rahimahullahu taala mooy abul bistam al-utaki al-asdi eh, al-Utaki thumma al-Wasiti maanaam waa foofu ah thumma al-Wasiti mu nekkoon Wasiti thumma al-Basri ginnaaw ga mu dem dëkk Bas eh, Basra Adam ibn Abi Iyas tamit nekkoon na Basra waaye Baghdad la dëkkoon moom mooy mooy mooy mooy fi nga xamante ne foofu la sancoon euh, euh, mm-hmm. euh, imam kii imam kon Shu'bata ibn al-Hajjaj amirul mu'minin la rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-sixième année ginnaaw mi ngi gane àdduna boobu quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc am nañu wax quatre-vingt-deuxième wala quatre-vingt-troisième année imam mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu ne haddathanaa nettana Qataadata moom ibnu Di'aamata as-Sadusi rahimahullahu ta'ala Abul Khattaab mooy Abul Khattaab as-Sadusi al-Basri rahimahullah moom mi ngi génn adduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu ne sami'tu mm, mu ne annahu qaala nee na sami'tu dégg naa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala maanaam kon fii dañuy gis ne lépp maanaam jokkaloo na te bokk na ci kon càllale gi moom mooy ne lépp kenn ku ci nekk da dégg ci ki ci des loolu moom mooy euh, moom loolu euh, benn latifa la maanaam particularité la ci càllale gi maanaam mooy ne càllale gi lépp kii la ne xaddas imam al-Bukhari nee na xaddasanaa maam dafa dégg Adam moom mu ne xaddasanaa Shu'ba kii ne xaddasanaa Qataada kii ne sami'tu ah Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ñaareel beneen bi ci des mooy ci rubaa'iyaat yi la bokk maanaam mooy ne ñeenti nit rek moo dox ci diggante imam al-Bukhari ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Seydina Anas nag moom mooy ibn Malik ibn an-Nadr ibn Damdam al euh, an-Najjari al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu Abu Hamza mooy dàqantalam al-Basri rahimahullah euh, al-Madani summa al-Basri mu nekk dàqantalam maanaam mu nekk laqabam moo nekkoon Zul Uznayni di xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom kon mu ngi génn mu ngi gane adduna fukki at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna euh, juróom-ñeent fukki at wala boog juróom-ñeent fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa lu ëpp ñaar téeméer ci ay nit ci ñoo xam ne solo ay maanaam ay boroom Euh, xam-xam ci taabi'i rahmatullahi alayhim toogoon nañ ci keppaaram jàngee ci moom lu bari solo ci moom lu bare bari euh, ci musnad Baqi ibn Makhlad maanaam dafa bokk ci muksiruuna yi maanaam li ëpp li ñu solo xadisu yenente bi sallallahu alayhi xam ne solo na deux mille deux cent quatre xadis yoo xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci cent quatre-vingts amma imam al-Bukhari moom quatre-vingts xadis la ci wéetoo imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis euh, ci ay xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala annabiyyu wax na yenente bi yeneen qaala wax na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na albuzaaq tuflit fil masjidi ci e, jàkka ji xati'atun kooku ak maanaam bàkkaar la ndax xati'a xeet la ci xeeti bàkkaar yi maanaam xeet la boo xamante ne niveau la ci niveau yi bàkkaar yi te moom mooy mbir mi njuumte moo waral loola te e, bàkkaar la boo xamante ne e, moom la borom subhaanahu wa ta'aala naan wa ahaatat bihi xati'atuhu maanaam foofu euh, nga xam ne mooy kooku nga xam ne mu ne ay bàkkaaram dañ koo peek ba alak ko maanaam kon nga gis ne loolu euh, bokkut ak xata xata mooy njuumte xati'a mooy bàkkaar boo xamante ne euh, maanaam fut li ñu naan fut xam nga erreur ak fut du benn bu ñu naan lii fut grave la ak lii erreur la du benn ci ci tubaab voilà kon xati'a nag muy fut mooy loolu nag kon képp koo xamante ne def na ko tufli ci biir jàkka ji loolu loolu xati'a la maanaam kon mu gisee ci ne li nga xamante ne moom mooy euh, li imam an-Nawawi kon rahimahullahu taala saxal maanaam wax loolu hadith bii daf koy daal di dëgëral kon bu boobaa lépp loo xamante ne dafa yor acte yi maanaam tuflit tamit da ci daal di euh, dugg comme li nga xamante ne moom mooy Euh, ñanda maanaam ñandu ci biir jàkka ji ci biir maanaam ci suufu jàkka ji ak masalan euh, xaaxtandiku ci wala bokk nga di ci sotti lépp loo xamante ne lu koy euh, tilimal la te yii yëpp dañ koy tilimal waaye duñ ko sobeel amma nag di ci sotti luñ ko sobeel kooku wuute wuñu ci xaraam gi nga xamante ne moom la xaram amma yii dafa nekk loo xamante ne dañ koo sib maanaam dafa nekk loo xamante ne ñenn ñi dañ koo sib ñenn ñi yeggale ko ci niveau xaraam ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu ne wa kafaratuha waaye li nga xam ne moom mooy far bàkkaar boobu comme ni ñu waxee ne lan mooy kafaara mu ne daf nuhaa moom mooy suul gi nga xamante ne moom lañ ko war a suul loolu moom mooy li nga xamante ne kon maanaam ñu gisee tamit ci hadith bii ne képp koo xamante ne maanaam kon njuumte gi euh, daf dafa am li nga xam ne maanaam njuumte nit ki su ko defee maanaam te muy bàkkaar ngir ne bàkkaar léeg-léeg njuumte da koy waral maanaam mais eh, njuumte bi nga xam ne moom la ñuy wax nag moom mooy eh, xati ah waaye jubluwuñ ci njuumte bi tekki xata bi tekki eh, erreur mais faute la ñu bëgg a maanaam loolu su amee nag am na léeg-léeg lu koy farax maanaam comme masalan ki nga xam ne dafa giñool nga gis ne yooyu ñooy faral di am kafaara sax mooy ki ki juum ki ki ki ki juum rey nit wala ki nga xamante ne dafa juum euh, euh, maanaam comme ku doon xulóog soxnaam ba ne ko léegi nag euh, ni nga mel nga ci man comme ni nga xam ne noonu la samay ndey mel ci man maanaam loolu loolu xeetu njuumte la ngir ne xëy na dafa am yu koy waral ak tamit lu demee nekk tuflit ci biir jàkka ji ci xasee ay la bokk maanaam yooyu ay xeeti bàkkaar la yoo xamante ne nit ki maanaam faute la yu muy def am maa nag su fekkonte ne Euh, moom moo ko tay masalan ki tay rey nit masalan wala boog ki nga xamante ne moom moo giñ ne nangam dana am te ba mu koy wax leeroon na ko ni du ko def waaye mu waat ko ci yàlla wala boog nangam am na kooku la ñuy tuddee alyaminul mahmus maanaam giñ gii nga xamante ne moom day day day day day nuural nit maanaam da koy nuural biir sawara maanaam loolu amul luñ koy faral maanaam tey ma ne la démb demoon naa bërëb sàngam ah nga ko wax la billahi demoon naa wala yooyu loolu amul lu koy far amul kafaara maanaam yi ñuy wax naan boo giñee mu am kafaara mooy yi nga xamante ne da nga kaa giñ ne da nga ko def waaye ci kanam la maanaam da nga koo fas nga ko yéene waaye nag mbir mi yàlla dafa dogal maanaam comme ni ñuy waxee jaam ak yàlla ak dogalam loolu moom moo tax mujjoo koo def loolu moo am ay kafaara fii tamit noonu la maanaam kon loolu tamit day gën a dëgëral li nga xamante ne moom la imam an-Nawawi wax rahimahullahu taala te moom mooy tufli gi nga xamante ne moom la nit ki di tufli ci biir jàkka ji su fekkente ne dafa wax ne baatu kafaara daf cay aju moom mooy wane ni kon mbir moo xamante ne nit ki ba koy def tayu ko voilà euh, loola bu fekkente ne nag maanaam wala boog xamul woon gravité bu mag bi maanaam ngir ne bëri na ñoo xam ne dañ koy def fekk xamuñu gravité bi bu boobaa loola euh, maanaam da ngay gis ne am na responsabilité waaye bu boobaa dana maanaam euh, mu ne far gi nga xamante ne moom lañ koy far moom mooy daf nu xaa suul gi ñu koy suul loolu tamit bokk na ci li ñuy xamee ci aaya bi moom mooy comme li alquran wax naan innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat maanaam nag jëf yu baax yi dañuy yóbbu ñaaw kii fi maanaam kon nit ki bu defee lu bon maanaam fenn wala boog loo xamante ne lu ñaaw la wala boog loo xamante ne gërëmuwul su fekkente ne dafa euh, dem euh, fenn na euh, maanaam maanaam mu wëlbatikuwaat jéem a def lu baax maanaam loo xamante ne day far loola bu fekkente ne mën naa loolu tamit dañ cee xamee ne bu dee nit ki dafa def loo xamante ne jaaduwul wala mu am jeexital fenn loola bu fekkente ne maanaam ngir mu tuub day dem ba dindi jeexital googa te maanaam tuub ci bàkkaar foofu daf day ànd ak maanaam dindi jeexitalu bàkkaar bi su dee jàppandi na maanaam comme tufli gi nga xam xamante ne moom la tufli ci biir jàkka ji euh, dindi gi koy dindi dafa maanaam boo koy boo maanaam munoo rek ne eh, tufli naa ci jàkka de c'est mais non ah, après daal di bàyyi noonu déedéet mbir mi du demee noonu da ngay dem fuul ko maanaam wala boog nga dindi ko léegi nag fii borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci suul gi naka la lan mooy suul gi ndax da nga koy suul ci biir jàkka ji wala da nga koy génn suul ko feneen loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci maanaam ki am na kenn ku maanaam ñu ne am na am na am na ñu ko jàppale waaye amaan na li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax mooy suul ko ci biir jàkka ji waaye nag suul ko suulin goo xamante ne. moom kenn du ko gis waaye nag nga génneewul ko suul ko ci biti moom mooy li nga xamante ne moom moo doon gën ngir ne euh, bu fekkente ne man damaa tufli ci jàkka keneen ñëw tufli keneen ñëw tufli ñu tufli ñuy suul bu yàggee jàkka ji ay tuf suuf ak suuf tufli maanaam euh, ndax loolu il suffit ay at dem rek euh, suuf si doy doon soo xamante ne ay microbe da ciy nekk ak yu mel noonu yoo xamante ne xëy na feebaru jàmbur yëpp dañ ciy daje. ak yooyu te bu boobaa nekk ñëw ci jàkk ci day daal di mujj nekk loo xamante ne euh, mooy damay julli ji ay microbe aussi maanaam dinaa dem julli ji dinaa dem wuti tiyaaba jege ji yàlla waaye danaa wuti ji ay microbe tamit maanaam kon bu boobaa dañ ciy daal di xamee ne kon ndekete euh, li gën ci suul gi moom mooy nga génne ko suul ko ci biti euh, comme ni ko mbooloo ci borom xam-xam yi waxe rahmatullahi ala al Euh, hadis bi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaamu Muslim indi na ko hadis numéro 552 ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro 474 ak 475 imam an-Nasa'i indi na ko hadis numéro 723 imam at-Tirmidhi indi na ko hadis numéro 572 euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala Euh, moom indi na ko lu euh, jég maanaam juróom ñeenti yoon ci euh, musnadam rahmatullahi alayhi imam kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu hadis bi moom des al imam ibn Maaja rahmatullahi ala al mu ne qaala bil isnad mu ne qaala mu ne baabu dafni nuxaamati fil masjid buntu bi nga xamante ne moom mooy ki nga maanaam tuur suul gi nga xamante ne moom la ñuy suul tuflit ci biir jàkka ji boo xoolee nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci hadith bi ñu weesu waxoon nañ ne dafa am ñaari maanaa yu mu ci junj waaye maanaa bi mu ci bi gën a tax a jóg moom mooy maanaay maanaam far bàkkaar bi moom waaye fii nag ci la gën a leeralee beneen maanaam bi te moom mooy suul gi ñu ko war a suul ngir li tax nag mu def ko mooy teqale gi nga xamante ne moom lay teqale ñaari maanaa yi moom mooy ne ak ñaari nit ñi am na ki nga xamante ne dafa ñëw tuf li ci jàkka ji fekk moo ko tey maanaam fekk tayu ko te loolu moo tax euh, maanaam tayu ko mu ñëw tuf ci jàkka ji ngir ne ngir ne moo ko noot maanaam te loolu daañ ko gis insha allah taala mooy ne euh, tuflit yi ñoo ko noot moo tax mu tufli ci biir jàkka ji waaye bu boobaa loola def na njuumte gu rëy loola muy xeetu bàkkaar bu mu def waaye nag na ko far maanaam kon bu boobaa moo tax fii mu indi ba euh, ak dafnu maanaam ne dañ koy suul waaye bu fekkente ne yaa ko tey rek tufli noonu maanaam mu indi différence entre ki nga xamante ne moo ko tey def ko amul dara lu ko noot maanaam tuflit yi nootuñu ko wala ñandaxit yi wala xarsandiku yi nootuñu ko ci biir jàkka ji ak ki nga xamante ne moo affaire bi daf ko noot bu dee ki nga xam ne affaire bi moom maanaam mbir mi daf koo noot kooku moom mooy ki nga xamante ne moom mooy boo xoolee mooy kii di ñëw ki nga xam ne nag moom mbir mi nootu ko kooku moom mooy ki weesu kooku moom bàkkaar lay doon ci moom maanaam loolu différence boobu noonu imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom la indi fii qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddathana Ishaq ibn Nasr te moom lay mooy Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr al-Bukhari waxoon nañ ko rahimahullahu ta'ala muy uh, Abu Ibrahim al-Bukhari al-Bukhari as-Saghdi uh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna deux cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam imam al-Bukhari nag bu saa yu solo ci moom danaan maanaam lu ci ëpp danaan Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr Ishaq ibn Nasr lay wax maanaam maamam la koy askanale waaye ci Ishaq ibn Ibrahim la ibn Nasr te bu ñu xoolee lu ëpp ci kitaabu salaa la euh, solowee ci moom moom imaam al-Bukhari rahimahullahu maam ciy wax ci affaire julli daanaka ci la solowee ci moom bu ñu génnee ci loolu dootoo leen gisati daanaka turam te euh, bëriwul nag lu mu soloo ci moom itam rahimahullahu taala beneen bi ci des mooy ne ci waa ashaabu kutubu sitta ba mu daj imaam al-Bukhari rahimahullahu rek moom moo soloo ci euh, moom moom nag saa yu solo tamit day solo ci euh, Hasan euh, ibn Ali al-Ju'fi wala Usaamata euh, ki Abu Usaama te moom mooy Hammaad ibn Usaamata ibn Zayd al-Kufi rahimahullah ak imam Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'aani ak Muhammad ibn Ubayd ak Yahya ibn Adama ñii rek la solo ci ñoom te imam al-Bukhari rek moo solo ci moom rahimahullahu ta'ala fii nag mi ngi jëlee hadith ci imam Abdurrazzaq mu ne qaala nee na haddathana Abdurrazzaq te moom mooy e, e, e, ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari al-Yamani rahimahullahu ta'ala muy waa as-San'ani mooy wa Yaman Abu Bakr moom mooy dakantalam rahimahullahu ta'ala mu ne xan an Ma'mar ibn Rashid maanaam te imam Abdurrazzaq mi moom mi ngi génn àdduna deux cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay deux cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam eh, moom an Ma'mar mooy ibnu Rashid rahimahullahu ta'ala mooy eh, moom mooy Abu Urwa moom mooy dàkantalam ñu ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu sallam moom as-San'aani moom tamit waa yaman la maanaam moom euh, mooy imaamu waa yaman ci boor ci jamonoom nekk bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkkoon a bind ay téere hadith yoo xamante ne dañ koo tegale ci ay buntu fiqh mu ne an Hammam muy ibnu Munabbih euh, waxoon nañ la moom ak euh, frère am bi ma wax ibnu Munabbih ñoom ñaar dañoo dañoo ay yahuud lañu woon dañoo tuub dugg ci l'islam muy Hammam ibnu Munabbih ibnu Kaamil Euh, al-Yamani euh, Abu Uqba mooy dàqantalam Abu Uqba as-San'ani rahimahullahu ta'ala euh, mm, moom ci nañ ko al-Abnawi lañ wax ci abna yi la bokk maanaam comme ni ñu ko wax doomu yahuud yi ñooñu ci la bokk maanaam mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne annahu sami'a ne ko moom kat dégg Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu maanaam hadith bi nag bokkul ci euh, euh, nusxa bi nusxata euh, Abu Abdurrazzaq an an Ma'mar Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bokku parce que nusxa boobu nii lay demee maanaam Abdurrazzaq imam Al-Bukhari rahimahullah da ko indi ci ñaari bunt ci ñaari yoon bu njëkk bi moom mooy mu xamle ko nii bi ci des moom mooy mu indi xadis bu njëkk bi moom mooy nahnu euh, nahnu saabiqu nahnu saabiquuna al axiruna wala nahnu al axiruna saabiquuna maanaam boobu nga xamante ne moom lay wax nahnu al axiruna saabiquuna yawm al qiyaama maanaam xadis boobu euh, moom lay njëkk indi léeg-léeg comme imam muslim ni mu koy defee wala boog mu ne wa euh, mu ne wala boog mu indi ko ci anam goo xamante ne nii lay demee waaye léeg-léeg nga xam ne moom la lu tax ndax Hammam ibnu Munabbi daf koy maanaam euh, danaan an Abi Hurayra radiyallahu anhu wax na no sami'a Abu Hurayra radiyallahu anhu amma ni ñëwee ci Musnad imam Ahmad rahimahullah danaan an Hammam ibnu Munabbi maanaam day leeral tur bi ci boppam imaamu Muslim buy indi bu hadisam danaan euh, moom tout le ci benn yoon la koy indi danaan day indi caalala gi daal ne fa zakara ahadisa minha waaw nahnu saa wala boog muñ tàmbalee nahnu saabiqu nahnu aaxiruna saabiquna fa zakara ahadith wa minha qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam wala yu mel noonu ma daal faw moom imam muslim moom rahimahullah moom mënu koo rate faw nga xool boo ñëwee di nga gis ne hadith bi ci can ci eh, ci musnad boobu la bokk ci nusxa boobu la bokk ci nusxa boobu 137 hadith la comme nañ ko leerale woon Euh, yoo xamante ne ab moom Abdurrazzaq as-San'ani moom moo ko solo indi na lépp ci musannafam rahimahullahu taala imam Ahmad ibn Hanbal toxale ko tamit ci moom ci musnadam rahimahullahu taala amma imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima ñoom dañoo am yu ñu tànn ci ay xadis indi yenn yi bàyyi yee ca def dégg nga mu ne annahu sami'a dégg na Abu Hurayrata sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu euh, Sulaymaan ibn euh, Sakhr Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom mooy moom moom moom mooy euh, saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ëpp lu mu soloo ci moom xadis ñetti at ak la àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi duggu ci lislaam atum xaybar ci la fekke yenente bi sallallahu alayhi wasallam ca xaybar ci juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak moom ca xare booba foofa la dalee takkoo nag ak moom tàqali ko wóotul mu ak moom bani fi yenente bi sallallahu alayhi bani yenente bi sallallahu alayhi wasallam làqoo Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mi ngi eh, génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeexitalu xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu musnadam moom moo ëpp lu mu solo xadis ci xadis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cinq mille trois cent soixante-quatorze xadis la solo imaam al-Bukhari Muslim rahmatullahi alayhi ma dëppoo ci trois cent vingt-six xadis amma imaam al-Bukhari rahimahullah ci quatre-vingt-treize xadis imaam Muslim wéetoo ci eh, quatre-vingt-dix-huit ay amma ci musnad imam ahmad comme niñ ko waxe woon rahimahullahu taala imam sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu am na fi am na ci trois mille huit cent soixante-dix hadith rahimahu radiyallahu taala anhu mu ne an nabi jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na iza qaama bu taxawee ahadukum kenn ci yéen ila salaati jëm ci julli falaa yabsuq bu mu tufli amaamahu ci ci ci kanamam fa innama li am ba des mooy yunaaji moom mi ngi diyaaleeg Allah buur yàlla maadaama feek mi ngi fi salaati ci biir julli maanaam maadaama feek mi ngi fi fii musallaahu ci jullikaayam maanaam kon lii dañ ci xamee ni ki nga xamante ne kon ñaa maanaam bu njëkk bi mooy ne ki nga xamante ne moom mooy taxaw di julli warta tufli ci kanamam waaye tufli googu dañ koy yen ci su fekkente ne indiwul ay kaddu maanaam génnewul ay kaddu amma su fekkente ne day tufli te tayu ko nag mu génne kaddu te tayu ko bu boobaa loolu du yàqu julleem moo comme wax ci julli te tayoo ko la am su fekkente ne nag moom deful benn effort ci moytandiku dafa def rek noonu rek daal di tufli bu boobaa loolu day daal di mën a yàqu julleem borom xam-xam yi nag rahmatullah lu ci ëpp dañ koy yóbbu ba ci ñetti baat maanaam ñetti baat yu kii waaye xam ngeen ni tufli boobu boo ne maanaam loolu léegi mu mat ñett ndax te bi ñëw na après feu bi ñëw na après bi ci def ñëw muy muy ñett léegi léegi nga daal di gis hmm, mbir mi day daal di gaaw ak yeneen ak yeneen Euh, léegi waaye nag lu ëpp ci borom xam-xam yi bu dee benn la ñoom euh, bu bu dee yaa ko tey moom day yàq sa julli yaa ko tey moom da yàq sa julli beneen bi ci des moom mooy ne kon tuflit googu waaye ala kulli xaal war sa tuflit ci kanamam mu ne lu tax mu ne ndax borom bi subhaanahu wa taala moom lay déeyaaleel feek mi ngi ci bërëb bi muy jullee maanaam kon bu boobaa dañ ci xamee ñaari mbir non seulement que feek yaa ngi ci biir julli gi yaa ngi déeyaaleeg borom bi subhaanahu wa waaye ba boo paree ci julli gi sax ba toog yaa ngi yaa ngi place bi ngay jullee yaa ngi diyeel ak borom bi subhaanahu wa maanaam bu boobaa euh, musalla mën naa am mën naa am ñetti maanaam maanaam maanaam bu njëkk bi moom mooy muy taxaw taxawaayu julli rek feeg yaa ngi ci biir julli moom mooy comme de yeneen xadiis yi mooy iza salla maanaam fa inna inna inna inna ma yunaaji aw fa inna allaha qibla wajhahu iza salla maanaam bu boobaa kon bu boobaa musalla daa di jël maanaay julli mën naa jël tamit li nga xamante ne moom mooy maanaam ismu makaan maanaam bërëb bi nga xamante ne moom la ñuy jullee bu boobaa day daal di maanaam musallaahu day daal di nekk rek euh, ne fi ñuy jullee wala boog ñetteelu maanaam bi moom mooy ismu zaman maanaam jamono ji ngiy julli bu boobaa maanaam mooy kon feeg yaa ngi ci jamono yooyu yëpp maanaam waaye baat bi mënef na ko yan ci yooyu yëpp feeg yaa ngi ci biir julli yaa ngi ci jamono julli yaa ngi ci euh, place bi ngay jullee te pare te jugee goo yaa ngi déeyaa nekk borom subhaanahu wa ta'ala kon loolu dañ ci daal di xamee tamit ki nga xamante ne moom mooy julli gi tax ñuy wax maanaam te boobu julli moom mooy bi am njariñ te moom moo taxoon ñu no ñu yoonal julli moom mooy bi nga xamante ne moom mooy nit ki di toroxlu ci boroomam subhaanahu wa taala di déeyaaleeg moom te loolu noonu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala teg te ne wala zikrullah akbar giñ naa ne jullu maanaam tudd gi ngi tudd allah mooy buur yàlla moo gën a màgg maanaam boo nekkee ci julli tudd gi ngay tuddaale yàlla moom moo taxoon moo gën a màgg jëmmi julli gi ci jëmmi boppam loolu moo tax kii kii julli dafay euh, déeyal borom bi subhaanahu wa taala bokk na tamit kon liñ ciy jàngee ci suñu hadith wii ba tey mooy ne euh, mooy kon kii julli warta tufli ci xar ci kanamam lu tax ndax di déeyal ak borom bi beneen bi ci des moom mooy ne déeyal ak borom bi moom ndekete moom la inna allaha qibla wajhi maanaam iza salla borom bi subhaanahu wa taala mi ngi jàkkaarloo ak moom li muy tekki mooy maanaam kon ndekete mbir mi du maanaa du du maanaay makaan mais makaani yàlla maanaam mooy maanaam euh, comme buñ ne euh, maanaam makaani yo mooy euh, statut wu place maanaam comme tey bu ma nee diw de fu muy liggéey place bu kawe la fa am maanaam loolu jubluwu ci ne fi fi mu toog chaise bi moo moo nekk ci kaw waaye li muy tekki rek mooy statut bi mu yor maanaam rôle bu mu koy jouer lu rëy rëy la maanaam comme bu ñu naan diw de place bu kawe la am de place maanaam voilà dégg nga loolu lay lay lay tekki kon te kon bu boobaa nit ki suy julli na loolu day daal di xam ne borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi ci kanamam mi ngi jàkkaarloo ak moom li muy tekki tekkiwul ne borom bi dafa nekk ci kanamam moom kon bu boobaa day daal di dàq lépp maanaam day wara ni loolu tajalli la feeñu waaye la bu borom bi subhaanahu wa ta'aala di ko feeñoo di ko wan ne ko jox naa la gëdd gu rëy ndax maa ngi nii jàkkaarloo ak yow maanaam te loolu moom muy diyaale gi ñuy diyaale ndekete kon baat yooyu loolu lay tekki beneen bi nga xamante ne tamit moom lañ ciy jàngee moom mooy de nit ki suy euh, lépp loo suy julli lépp loo xamante ne bëggul kenn ku mu fonk ko di ko gis ci moom waru ko def ngir ne fii dafa ne ndax buy diyaale day diyaale ak borom bi subhaanahu wa moo tax mu tere ko muy tufli ci kanamam maanaam muy tufli ci fi jàkkaarloo moom loolu moom moo tax. kon li muy tekki mooy comportement yi nga war a am ci biir julli di ci tàmbali bi ba jeexital bi lépp dafa war a exemplaire maanaam fi mu toll da ngay mel comme li nga xamante ne moom mooy dangay ngay war war a dëgg dëgg nag incarner lu ñu tuddee al ihsan te moom mooy lan te loolu moom mooy baatinu julli te moom mooy secret julli comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe maanaam bi borom bi subhaanahu wa ta'ala ne euh, war a euh, euh, bi book sallallahu alayhi wa sallam mu naan al ihsan an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak maanaam mooy rafetal gi dëgg te moom mooy nga yëg ni yaa ngi déeyaaleeg sa borom subhaanahu wa taala mooy ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi gis te xam ni soo ko gisul moom mi ngi lay gis maanaam kon bu boobaa euh, bu fekkente ne nag loolu dañ la koy tere maanaam te loolu dañ ciy xamee tamit ne ni ñi lay teree ci sa biir ngay nekk di toppatoo leneen lu bokkut ak julli gi ak borom bi subhaanahu wa taala bi ngay déeyaaleel ci biir julli gi noonu lañ lay teree ci sa zahir ci sa biti sa tër yi ngay def yeneen yu bokku tëg teggin yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci biir julli gi comme li nga xamante ne dinañ ko gis insha allah yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di tere kuy euh, kuy kuy euh, roofalante yi ak di ko fokk ak yu mel noonu ci biir julli gi maanaam yooyu yëpp ngir ne euh, dafa am ay teggin yoo xamante ne dafa war a mat ci biir julli gi maanaam ngay xool fi nga war a xool taxaw ni nga war a taxawee jub xot bañ di def maam yëngatu yëngatu bu dul jeex te yooyu yëngatu yooyu tamit man nañ yàqu julli loolu nañ ko bàyyi xel maanaam di julli di yëngatu ni te loolu ba ak kaba léeg-léeg da gis ñu bari di ko def léeg-léeg sax maanaam léeg-léeg da ngay gis ku ku la jiite sax euh, te pourtant kilifa lay doon mais da ngay jaaxle wala te maanaam wala boog apparemment jàng na euh, mais li lay yéem mooy yëngatu yu bari yi muy yëngatu day def nii euh, ci biir julli gi jël sabadoor def nii defaat nii def ah yooyu maanaam yoo xamante ne subhaanallah da nga yéemu ci yàlla maanaam naka la maanaam kooku fii ah du da ngay koy gis mm-hmm. voilà loolu ma ne lu yéeme loo xamante ne ànd ak ne ànd ak ne fii président bu doo buy ñëw nga gis militaire buñ taxawee dañ naan xocc loolu la alquran wax qumu lillahi qaanitina na ngeen taxaw xocc jublu ci borom bi subhaanahu wa taala toroxlu ci moom loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu te kon loolu dañ koy xamee ci lii mu ne wala an yamini te bu mu euh, tufli tamit ci ndeyjooram mu ne ndax lu tax mu ne fa inna li wér boobu mooy an yaminihi nekk na ci ndeyjooram malakan malaka loolu tamit dañ ci xamee ne ndeyjoor moo gën càmmoñ ndax dina wax ne na tufli ci càmmoñam bu dee tufli maanaam kon ñu xamante ne ndeyjoor moo gën càmmoñ te bu boobaa lii dañ ciy xamee tamit ne li tax mu wax ko euh, euh, li tax mu wax ko. Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi indi indi ko fii moom mooy ñuy suul ñuy suul euh, nuxaama mooy mooy xaxtandiku yi maanaam ñuy suul xaxtandiku yi waaye hadith bi mu indi mooy tuflit te gisoon nañ fële bi muy wax waxi tuflit hadith ba mu indi mooy xaxtandiku maanaam ngir wane ne ñoom ñaar ñoo bokk àtte waaye mu ne ndax buy joor bi mu ne fa inna li wér boor mooy am yamini yi ci ndeyjooram malakan am na malaaka maanaam kon bu boobaa ah, mbir mi mooy xam nga eh, kon malaaka yi lool li muy tekki beneen bi ci des mooy malaaka yi dañoo am xor ma tamit ci ñun maanaam boo xamante ne war nañ leen a bàyyi xel te borom subhaanahu wa taala nee na inna alaykum la bii haafiziina kiraaman kaatibiina ya'lamuuna maa taf'aluuna li wér boor mooy am na ci ñoo xamante ne ñi ngi leen sëpp te ñooñu ay ñu te maanaam ñu leen di sàmm leen waaye kiraaman kaatibiina ñu tedd lañ di bind te ya'lamuuna maa taf'aluuna xam nañ mboolem li ngeen di def te kon bu boobaa ñooñu noonu malaaka yooyu de xorma bu mag bi ñu leen war a jox hadith bi daf koy leeral loolu benn la ñaareel bi ci def maanaam kon bu boobaa nit ki bu wéetee ak bu wéetul yëpp na ci xool boroomam subhaanahu wa ta'aala waaye tamit mu xool ci jaamu yàlla yu màgg yooyu nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'aala moo leen tuddee ne ñu tedd lañ way bind kat lañ maanaam ñooñu tamit mu bàyyi xel ñooña euh, loolu benn la comme ni nga xamante ne noonu ngay bàyyee xel nit ñi buñ fi nekkee maanaam yenn yenn euh, ni ngay sàmmonteeg yenn yi maanaam loolu moom moo tax ku dëggu te nit koo xam ne dafa sóobu yoonu yàlla maanaam moom li ñu tuddee sauver l'apparence moom du ko def maanaam moom ni mu mel ci ni mu toogee ci biir néegam moom kenn bu nekkee ci biti noonu lay mel mu amul leneen amul différence gis nga comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajee ne mbaax ndax mun nañu euh, suñu awra yi mu ne mooy hadith Bahz ibn Hakam an abihi an jaddihi hadith euh, euh, boobu noonu nga xamante ne mu ñu laaj ko ñu ne yonent bi sallallahu alayhi daw koo laaj ne ko waaw suñu awra yi mu ne ah sa soxna rek moo am moo moo moo am droit gis ko waaye nag nga ko nëbb loo man su dee su dee ñe Euh, loo man na ko nëbb mu ne ko waaw wala boog daf ne ko sa soxna wala aw ma malakat yamino wala boog ñi nga xamante ne ñoom mooy ñi xam ne yaa leen moom mooy jaam yi taaraar mu waaw su loolu nag euh, bu fekkente ne man kese la nag maa nekk nag mu ne ko euh, mu a allahu ahaqqu an yustahya bi yàlla moo gën a yey ci ñu ëpp ci ñu am ci moom kees maanaam nga gis ne kon foofu mi ngi koy indi buntu bi muy wax naan bu ñuy sangu tamit ngay sangu farata sul yëre ngay sangu farata sax sol yére ngir bañ ah xatta malaaka yi di la ci xaal boobu ngay bañ xatta borom subhaanahu wa taala di la gis ci xaal boobu te euh, loolu ah, su fekkente kon loolu dañ ko war a sàmmonteeg moom moo xam ci biir maam ci lu mën a doon sàmmonteeg borom bi subhaanahu wa taala ak teggin yi nga xamante ne moom moo war suñu euh, diggante ak moom waaye tamit ak teggin yi nga xamante ne moom moo war suñu diggante ak malaaka yi Euh, loolu nag maanaam kuy sóobu ci yàlla ku nekk dafa war a bàyyi xel loolu ci ay doxalinam euh, loolu moom moo tax ci dëggu te sóobu dëgg dëgg ci yoonu yàlla maanaam moom biiram ak bitim ñooy niroo du du nekk boo xamante ne day am nu mu mel ci biir bu demee fee mel neneen déedéet ndax tout le temps mi ngi xam ne boromam mi ngi jàkkaarloo ak moom naka noonu boromam subhaanahu wa taala moom moom moom mi ngi déyaaleeg boromam subhaanahu wa fu mu xolam mi ngi sikkar di tudd yàlla di jàkkaarloo boromam subhaanahu wa taala naka noonu malaaka yi mi ngi leen di bàyyi xel ne ah ñii de samay nawla lañ ndax ay jaamu yàlla lañ yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo seede ci ñoom ne ñu tedd lañ léegi beneen bi ci des moom mooy ne laaj bi mooy mu ne wal yab mu ne wal yab suq waaye na tulli an yasaar yi ci ndeyjooram bu boobaa nag laaj bi moom mooy xanaa kon ndeyjoor bi moom malaaka dafa nekkul ba tax ñu koy tufli bu boobaa tont bi mooy ne ahan kay malaaka nekk na fa waaye kon bu boobaa dañuy daal xam ne du malaaka bu yooyu ñoo tax mu wax parce que bu fokkonte ne malaaka yooyu waaye wala boog ñu ne nit ki bu dee julli borom xam-xam yi indi nañ ci ay tontu rahmatullah ñenn ñi dañ ne bu fekkente ne nit ki day julli bu kàbbaree euh, comme que malaaka ndeyjoor bi moom mooy bind parce que ci lu baax rek la ne kon ki nekk ci ndeyjoor rek kay bind ki nekk ci càmmoñ bi du bind kon mën naa tuf li wàllu googu waaye bu boobaa li koy wax mooy ne déet waaye ba tey malaaka baa nga fa ba tey malaaka baa nga fa kon tubli googu ma wax amul maanaam euh, euh, mu ngi bind bindu loolu amul effet beneen bi ci def moom mooy bu boobaa waaye li gën le tontu amaan na insha allahu taala mooy ne malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy ñii bind ñooñu taxuñu koo taxuñu ko woon a wax waaye ña ko taxoon a wax mooy ne li yenent bi ne sallallahu alayhi nit ki bu ganee adduna day am malaaka bu ñëw nekk ci wàllu ndeyjooru xol bi maanaam mu am tamit ab seytaane bu nekk ci càmmoñ bi loolu maanaam bu boobaa ci lay mën a jubee ni malaaka boobu kon loola la ngir ne fu mu mën a tufli tamit malaaka yi daan da maam mënta tufli ndax ñetti <laughs> ñetti position la mën a tuflee <laughs> ci kanamam wala ci ndeyjooram wala ci càmmoñam mënta tuflee ci ginnaaw <laughs> ah wala ci kaw mënta tuflee ci kaw mënta tuflee ci boobaa Euh, ak tamit fu mën a tufli malaaka yi comme dañ koo peeg te am na malaaka yu bëri yu ko peeg ndax du ñaari malaaka yooyu rek ñoo aar nit comme li alquran wa yursilu alaykum hafaza yàlla dafa wàcc ci yéen ay malaaka yu leen di aar am na sax hadith bu ne trois cent soixante malaaka ñoo leen di aar yéen ñëpp nit ku nekk am na trois cent soixante malaaka yoo xam ne ñoo ñëpp ñu ngi aar ñii di aar nopp bi ñii di aar bët yi ñii di aar moo tax masalan lool moom moo tax ngeen di gis ne euh, nit néexut a maanaam néexut gaañ te yii wër-wërloo ci àdduna bi yëpp néexul ñu lor nit te loolu moom moo tax tamit masalan tey imaginaire bu amul kenn ko la aar nit ki mën a taxaw noonu masalan tey bu jinne yi nga xam ne maanaam ñi ci saay-saay dañoo bari te joo ëpp nit ñi fuuf mais dañ leen di mën di romb mbéj mais mën la romb def lii et cetera mais loolu jinne yi mënuñu ko lu tax munuñu ko parce que nit ki dañ koy aar moo tax jinne yi duñ mun loolu ndax malaaka yi ñoo koy aar léegi nag imagine bu doon loolu la rek mooy foo tufli rek am na malaaka yu fa ne waaye malaaka ba muy wax fii mooy bi nga xamante ne moom mooy bi opposé ak seytaane bi moo tax malaaka boobu moo tax muy ñu mën nga mën a tufli ci sa ndey ci sa càmmoñ te doo mën a tufli ci sa ndeyjoor ngir ne boo tuflee ci sa ndeyjoor da nootal wàll gi maanaam ndax lu mënti xew malaaka yi féete ndeyjoor ñoo gën ñuy gën a bëri ngir ne fii am na seytaane bu leen rax waaye fii ñoom ñëpp malaaka leen kon bu boobaa dañuy daal di xam ne kon maanaam kon malaaka boobu moom moo ëpp doole maanaam moo tax nga nootal fu baax fu fi nga xamante ne au moins seytaane baa nga fa dégg loolu mu ne wa aw wala boog taxta qadamihi na ko na ko tufli ci ronu tànkam waaye fa yedd sin haa na ko daal di suul ci saati maanaam kon bu boobaa ci tànku ndeyjoor ci tànku càmmooñam tamit la ko suul lii tamit dañ ci xamee ne kaw mu mu gën a tedd suuf ngir ne euh, euh, bu koy tufli mu tuf koo tufli ci suuf ci ci kaw maanaam maanaam ci benn partie ci ci cëru yaram bi waaye mën na koo tufti ci ci ci suuf si loolu tamit ba pare ci suuf ba pare mu mu suul ko ak tànkam maanaam loolu tamit bokk na ci niñ ci xamee ne mooy li nga xam ne day yëwénal julli wala muy yëwénal jàkka maanaam place bi ñuy jullee te mu ay jëf yu ndaw loolu yàqul julli gi ngir ne nit ki bu ci tuflee yëkkati tànkam suul ko suul euh, mbir mi loolu yàqul julli gi ndax bu ko doon yàq yonent bi sallallahu alayhi du ko digle nii kon jëf yu ndaw yooyu bu dee yàq day defar julli wala day yëwénal place ba ñuy jullee loola du yàqu julli gi loolu tamit euh, kon dañ koy euh, xamee ci suñu hadith bi nga gis ne kon imam al-Bukhari rahimahullah fii dafa teqale diggante ki nga xamante ne kii nag mooy ki nga xamante ndax mooy xam nga kële dafa ni ci jàkka ji ku ko tufli ku tufli ci jàkka ji moo tax mu ne indi baatu kafaara maanaam nga ku ko tufli ci jàkka ji mooy dara jo yaa ngi toog tranquillement julli woo nekkoo ci julli nekkoo ci dara nga tufli ko ci biir jàkka ji bu boobaa loolu def nga ju mën a xati ala kooku def na jumte gu rëy waaye nag mën nga koo dabaatal mooy nga far ko lool ci ngay faree mbir mi ngir ne yu bon yu baax dañ koy dañ koy dañ leen di far loolu mooy benn boobu tamit dañ ci xamee ni tufli boobu même ku dee bàkkaar ci lenn ci borom moom rahmatullah alayhi du bàkkaar bu mag ci bàkkaar yu ndaw yi lañ koy mën a boole ngir ne loo xamante ne la euh, suul ko rek moo koy effacer mooy benn bi ci def moom mooy ne fii mooy nit ki dafa nekk ci julli ndax day soxla di tari day soxla di wax yenn yi kon mënut a téye tuflit gi du ko mën a téye bu boobaa muy soxla faw mu tufli bu boobaa nag mu daal koy tufli ci eh, ci ndeyjo ci càmmoñam wala boog ci suufam ah ngir ne eh, eh, ba pare ba pare bi ci des moom mooy ne daf ko war a suul maanaam même bu dee ci biir julli sax da ko war a suul ci saa si kon lii tamit day dëgëral ni suul gi. maanaam mooy ne suul gi ñuy wax tamit mooy suul ko ci jàkka ji waaye li gën nag moom mooy bu dee mënef na ko dindi suul ko feneen moo gën comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon euh, walillahi alhamdu wal minna euh, hadith bi gisoon nañ ko ci 408 ak 410 mooy euh, hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu kon gis nañ ne hadith boobu nga xam moom lañ gisoon ci 408 ak 409 mooy 410 ak 411 nga xam ne hadith Seydina Abu Sa'id al-Khudri ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci biñ leen teqalee kenn ku ci nekk la nga wax gis nañ ne léegi euh, bii moom mooy hadith Seydina Abu Hurayra tabi radiyallahu ta'ala anhu hadith Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu moom mooy 414 euh, bi ah hmm? euh, waaw dégg nga mu bunta ngi nii iza badarahu su njëkkantee ak moom albuzaaqu tuflit ah falyaxuz na jël rek bi tarafi bi ci catu ah, ah ci catu yërim maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral ne su fekkente ne ah, nit ki dafa war a dafay dafay tufli maanaam day tufli ah, li gën maanaam tufli ci ndey càmmoñam wala tufli ci ronu tànkam yooyu yëpp baax nañ waaye nag bi gën moom mooy ne mu tufli ko ci yërim maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo doon gën euh, te loolu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral fii te loolu moom mooy bu dee mbir mi di njëkkanteeg moom bu jiitu ko maanaam njëkkanteeg moom jiitu ko moom mooy tuflit bi mënutu ko téye ngir gaaw gi mu gaaw maanaam ak bari gi mu bari te bu boobaa du mën a tari te tari gi nga xam ne moom lay tari ak tam yi mu war a wax suy julli loolu dafa nekk loo xam ne dafa am dafa dafa am doole ci julli ji beneen mbir bi nga xam ne mat naa leeral fii ñu waxaat ko léegi mooy ne buñ la waxee ne soo julli da ngay wax su di di sujjóot ngay wax subhaana rabbiyal aala wala boog ngay ngay ruk ngay rukoo nga wax subhaana rabbiyal azim euh, nga taxaw boo taxawee tari bi ngay tari faatiha doonte ci suuf ak yu mel noonu loolu fokk sa làmmiñ di yëngatu ak say tuñ su dee booy wax la maanaam mënoo koo def rek nii loolu xadiisu nafs lay tudd mooy di ko xalaat ñu bëri dañ leen dox wax wala bu ñuy werd léeg-léeg dañ ngay gis ñuy werd war a werd loo xamante ne dañ koo war a wax kom werdu lazimi bi dañ koo war a wax ñu ñu ñu noppi neen ñi waxuñu loolu de da wax wala ba nga gis kuy julli allahu akbar def ni maanaam moom mi ngi xalaat faatiha bi loolu xalaat la tudd tuddul wax maanaam booy wax sa làmmiñ day yëngutu yéen a ngi fàttali ko hadiisu laa tuharrik bihi lisaanak te Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daan ak ak Sha'bi tamit nettali la même chose ne noonu la ko Seydina Abdullah nettalee ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nii la doon def ah voilà maanaam di doon wax maanaam nee na tuñ yi ñooy yëngatu ak làmmiñ bi ci biir. voilà ah voilà waaye munoo munoo rek di kàbba rek leen daal di daal di daal di ni déedéet da ngay wax <laughs> leneen li xadiisu nafsi la tudd waxoo ko ba tey te boo defee noonu ba julli gi julli woo julli woo parce que julli mënta ñàkk faatiha voilà sam xel nga wax nga taree fatiha mais tariwuloo fatiha na nga wax lañ wax loolu lu mat a bàyyi xel la te comme loolu nag moo tax masalay tuflit bii am njariñ maanaam ni tuflit gi mën laa njëkkantu parce que question mën nga ni waaw mais su fekkente ne damaa toog rek mais mën naa jéem a muñ tuflit bi téye ko téye ko mais xam ngeen ne bu dee da ngay wax tuflit gi ngir nga téye ko day jafe donc su njëkkanteeg yow nga kii ko wala boog nit ki am feebar bu ko dal ba tufli di du ko mën a gaaw te mbir mi day gaaw moom wala boog jandaxeti wala xaxtandi ko et cetera dégg nga mu a qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab la haddathana Maalik ibn Ismaa'iil te moom mooy Maalik ibn Ismaa'iil ibn Dirham Abu Ghassan an al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa kullu sunu hadith bi weesu ñoom waa Yemen yi ñoo ko solo ñoo gisoon nañ ko ah suñu hadith bu ko xamante Eh, waaw waaw yaakaar naa ñaari xadis lañ gisagum waaw suñu ma kon waa Basra la ak waa waa Yaman yi léegi ñu ngi ñëw ci eh, xadis bii nii kon Malik ibn Ismaïl Abu Ghassan an-Nahdi eh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna ci Rabi'ul Akhir ci deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa imam al-Bukhari moom moo solo ci moom te kenn doxul seen diggante maanaam moom sëriñ la ci imam al-Bukhari rahimahullah ñi ci def ñëpp nag solo nañ ci ay xadisam waaye dafa am ku dox seen ak moom mu ne qaala nee na te moom mooy ibn Muawiya Zuhair ibn Muawiya Abu Khaysama al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi xadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta euh, nekkoon bokkoon ci xaafis yi euh, nekk ki nga xamante ne waa waa Iraq moom lañ daan jiital ci mboolem ñamu maafeel ci wàllu mokkal ak tii gi nga xam ne takk gi nga xamante ne moom la daan def rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Humayd te moom mooy ibn Abdurrahman euh, Humayd la maanaam dafa am ñaar dafa Humayd ibn parce que Humayd ak ibn euh, ibn Abdurrahman moom waa Madina la solo Humayd at-Tawil moom moo solo ci waa Basra ñu ne Seydina Anas radiyallahu anhu maanaam Humayd ibn Abdurrahman moo solo ñu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ah voilà Humayd at-Tawil moom moo solo ci ñoom voilà ñoom Seydina Anas radiyallahu anhu Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri rahimahullah waa Basra Euh, mooy Abu Ubayda wala boog Abu Ubayd euh, al-Khuzaa'i al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna cent quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Anas mooy ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a gis nañ muqaamatan ak ngeen ba tey de imam al-Bukhari rahimahullah day moom moo ko moo koy def noonu moom moo bëgg di ko def noonu maanaam ngir tuflit gi la tudd fii waaye xaalis bi mu indi xaaxtandiku lay wax maanaam ngir ne xaaxtandiku xeet la tamit ci xeetu tuflit waaye xaaxtandiku moo gën a euh, moo gën a nuru ñandafit aha waaw kay te moom moo gën a tar bu fekkente ne loolu la demee maanaam kon day leeral ne ñoom ñoo bokk atte maanaam moom kon naan noxaamatan la gis fil qiblati ci qibla bi maanaam fa hakkaha mu daal koy far bi yi ci loxom wa ru'ya ñu daal di gis minhu ci moom karahiyatun ak sibil aw wala boog mu ne ru'ya ñu gis karahiyatuhu sib gim ko sib sibum ko li zalika ñeel loolu wa shiddatuhu ak taru mbir moom a alayhi ci kawam ci moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu li ko waral hmm, comme niñ ko gise woon maanaam moom mooy kon liñ ciy xamee tamit moom mooy ne euh, maanaam nit ki bu gisee lu jaaduwut da ci moo xam ci jàkka la ko gis wala feneen fu dul daf ko war a métitlu daf ko war a naqaru te loolu moom mooy jëmmi euh, maanaam euh, mooy mooy maanaam moom mooy jëmmi mbaax maanaam mbaax mbaax foo fekkee koo xamante ne yi bon yi xew naqareetu ko yi baax yi xew déglootuñu ko maanaam ngir ne lépp garaawul lépp benn la maanaam kook mooy mbaax dañ ne ci xol bi loolu moom xam ko waaw loolu benn la ñaareelu bi ci def bi ñuy xàmmee mbaax mooy làmmiñ nit ki bu demee ba làmminam ñaaw muy wax wax yu ñaaw di di maanaam ci la ñuy xamee xaalu xol bi bu demee na nga xam ne lu baax rek lay wax wax yu tegginu rek lay wax wax yu loolu mooy wane ne xol bi nii la mel maanaam façon waxin tamit day déterminer euh, maanaam ni xol mel ndax dañoo lëkkaloo xol ak làmmin ñoo gën a lëkkaloo ci lëkkaloo waaw moo tax ni làmmin bi mel ni xol bi mel noonu la làmmin bi mel moo tax te da gis nit ki ya ko ñor maanaam yi nga xam ne moo sax ci xol bi boo xoolee lu ci ëpp loolu lay waxtaanee waaw mi nga xamante ne maanaam doo ko dégg muy waxtaanee loo xam ne bokkut ak yi ko ñor d'ailleurs bu ñuy wax leneen lu bokkut ak yaa ko ñor dëgg-dëgg da ngay gis eh, xëy na du du mën a toog nday <laughs> waaw ndax <laughs> làmmiñ wi du mën a ndax làmmiñ bi du mën a suivre te kon du mën a bokk ci waxtaan wi voilà <laughs> loolu. dégg nga kon waaye nga gis kon ne nit ki tamit di gis yu baax mu koy bégloo ak di gis yu bon mu koy naqari loolu tamit dafa bokk ci maanaam lii tax maanaam dafa bokk ci yoonu yàlla maanaam loolu lu mag la ci yoonu yàlla comme niñ ko leerale woon ci jotaay yi weesu walilahi alhamdu wal beneen bi ci des moom mu nekk maanaam euh, dindi gi nga xam ne moom la maanaam lii tamit da mooy nekkoon tufli ak xaartandiko ak ñan def ci ci xibla maanaam dafa gën a garaaw nga def ko ci biir jàkka nii rek ndax bu ñu xoolee wax bi mu ko waxee ci jàkka yi dañuy gis yëpp danaan da koo fuul da koo dindi da koo lii waaye bu bu fekkente ne dafa wax ne ci bu ci ci wàllu xibla bi la da day gën a da koy mer day gën a mer te loolu day tegtale dëgg-dëgg ne loolu ci boppam maanaam moo gën a dëgër ci ci tere te moo gën a aay que buñ tufli woon nii rek ci jàkka ji maanaam foo mën a tufli ci jàkk ji day garaaw waaye bi ngi gën a garaaw boo demee ba ci xibla bi buntu fi xibla bi dina nga tufli fa loolu foofu muy gën a garaaw maanaam mais yeneen wàllu miir yëpp boo ci tuflee garaaw na tamit ngir ne xataa sa biir kër yow salteel miir yi kër gi loolu rek déjà loolu rek xam ngeen ni kenn bëgg ko léegi néegu yàlla bi nga dem di ko salteel loolu gën na garaaw encore euh, mu ne aw wala boog mu ne mu ne mu ne qaala wa qaala mu daal wax ne inna li wér boor mooy ahadu ahadakum kenn ci yéen iza qaama su taxawee fi salaati ci julleem fa innamaa li am bi des mooy mu yunaaji day déyaaleeg rabbahu boroomam boog rabbahu boroomam baynahu mi ngi ci diggante mu bayna qiblatihi ak ci qibla ak diggante qiblaam waxoon nañ ne ñaari kàddu yi eh, ñoo bokk li ñuy tekki te loolu gis nañ ko gisaat ko falaa yabdu xam na kon nag bu kenn tufli fii qiblatihi ci qiblaam ah nit ki bu ci qiblaam walakin waaye nag na tufli an yasaarihi ci wàllu ndeyjooram aw wala boog sax taqadami yi ci ronu tànkam summa topp nag axada mu daal di mu daal di jël tarafa ridaahi wàllu maanaam manteau bi nga xam ne moom la soloon fa bazaq mu daal di tufli fii ci moom maanaam mu daal di ciy tufli wa da mu daal di delloo ba'dahu lenn le ala ba'din ci leneen la nii delloo lenn la ci kaw lenn le qaala mu ne awwal boog yaf'alu mu def hakaza nii maanaam kon dañuy xamee ni nii sax maanaam mooy loolu moom mooy lan mooy ne ah bu defee nii bu tuflee ci kanam maanaam loolu Euh, dañ koy tere loolu moom dafa aay tufli ci ndeyjoor bi tamit dafay aay ci biir julli gi waaye tufli ci càmmoñ moom bu dee mënta ñàkk loolu ngay def waaye après da nga koy suul wala ba nga tufli ci sa suufu tànk mi nga far ko nga suul ko mooy ñett waaye euh, li sax mooy nga tufli ci sa yëri wala morso boo nga tufli ci te boobaa di nga dina am ñaari mbir mooy kaddu du génn loolu di nga ci assuré wu ñaareel bi ci def mooy ne Euh, doo takkal jàkka kon loolu mu gën a ci nga kon loolu moom moo tax euh, te loolu moom mooy kon bu boobaa yow boo xamee ne loolu dañ ciy xamee tamit ne soo xamee ne tufli gi léegi amaan na nga tufli wala nga soxla ñand wala yooyu boo nekkee ci jàkk ci nga yoraale morceau bu dee mënoo koo def ngir ne maanaam imaginer subhaanallah ñi nga xamante ne maanaam seen yére nit nañ ko ci def ba di ko def ci jàkk ci ah loolu nga def ko ci te lu sobe maanaam te loolu dañ ciy xamee ne kon ndi du sobe tuflit ak ña ndax te loolu ijmaa la ci borom ko xam yi euh, rahmatullahi ala al jami' bi gisoon nañ taxrij bi ci 405 ak 412 ak 413 euh, wa lillahi alhamdu wal minna mu ne baabu buntu izzatil imaami waar gi nga xamante ne ak xupp gi nga xam ne moom la imaam bi di xupp annaata nit ñi fii itmaami salaati ci matal julli ci matal julli wa zikril qibla ak tudd qibla gi maanaam moom mooy ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xamante ne moom la leeral buntu bi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu euh, euh, ci ci wàllu euh, tuflit yeeg ñandaxit yeeg xaxtandiku yeeg ak yëpp benn bu ci nekk daanaka mu indiwaat même hadith yi ngir indi ci njariñ yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk yu wuute yi masala bu nekk mu beral ko buntam gannaaw loolu yëpp nag mu daal di indi li nga xamante ne moom mooy leeral tamit ne imam bi dafay war di leeral nit ñi maanaam te hadith bi ñu wees waxoon nañ la ne bokk na ci ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala di doxalee ci Sahih bi mooy ne léeg-léeg maanaam la mu war a indi ci buntu bii di ñëw hadith bi ñu weesu da koy dina am lu mu ciy leeral maanaam nga gis ne fii yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ak nit ñi naan de lii la ñuy def mu koy leeral ak di leeral ne xibla bi dafa am ma gu mag gu mu amee goo xamante ne moom moo war a ba boo leen am na yenn mbir yoo xamante ne waroo leen jublu xibla di ko def moo xam yéen a ngi ci julli wala xam koo leen ci julli waaye boo leen nekkee ci julli day gën a am xorma encore ndax yéen a ngi jàkkaarloo borom bi subhaanahu wa taala beneen bi ci def nag te yéen a ngi moom tamit beneen bi ci def tamit moom mooy ne. Euh, mii leeral li nga xamante ne moom mooy di leen di waat ak di leen xupp maanaam xupp leen ay wax mooy nga xupp leen wax leen loo xamante ne dana tax day delloo si waat seen xel te dana tax seen euh, euh, maanaam ñu ñu gën a bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy xorma yu mag yi ak teggin yu rëy ak li nga xamante ne moom moo war seen digganteeg ak seen borom subhaanahu wa taala fii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi ne loolu imam bi moo ko war a maanaam kii jiite nit ñi moo ko war a def waru cee keneen te loolu euh, euh, ni ki noonu màggal xibla ak wane leeraayu màggaayu xibla loolu tamit imam bi daf cee war a taxaw bu ko defee nit ñi xam ne fii ñuy taxaw nii ak kii ñii li ñuy jàkkaar lool maanaam bërëb la bu tedd bërëb la boo xamante ne bu màgg la nga xamante ne loolu tamit day baax ci képp kuy jàngale ak kuy leeral ndax jublu xibla ci boppam jaamu yàlla la waaye nag léeg-léeg léeg ci biir jàkka ji du saa su ne ngay mën a jublu xibla moo tax imaam bi moo tax ñu bàyyi nit ñëpp di jublu xibla imaam bi nag daal di leen daal di dummóoyu xibla mais day jàkkaarloo nit ñi bu boobaa te jàkkaarloo boobu muy jàkkaarloo nit ñi tamit mag xeetu teraanga ngi ci ndax moom moo gën a màgg mu jublu woon ci xibla bi ngir ne lii aajo bi moo ko waral benn ñaareel bi ci des moom mooy xar kanamu jullit ñi moo ko waral tamit euh, waaye euh, tudd googu maanaam ak matal mu war a waar nit ñi tamit ci ñu matal julli te qibla jublu qibla ak bàyyi xel qibla dafa bokk ci matal julli comme ni nga xamante ne noonu lañ gisee woon buntu yi yenn euh, juróomi buntu yoo xamante ne romboon nañ ko yuy leeral masala boobu ci wàllu qibla ak jublu qibla ak ràññeeku gi nga xamante ne moom la ràññeeku ak war gi nga xamante ne moom lañ ko war a bàyyi xel mu ne qaala bi isnaadil muttasil fii awal kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad at-Tinnisi al-Kalaa'i rahimahullah moom wa Misra la tamit rahimahullahu ta'ala nekk koo xamante ne cosaanam Dimashq la mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk ki nga xamante ne euh, wax comme niñ ko waxe woon bokk ñi nga xam ne imam Malik imam al-Bukhari rahimahullah suy soloo xadis bu jóge jóge ci imaamu Malik daf koy daf leen di tànn te moom mi ci ñi mu gën a tànn ci la bokk lu ëpp maam ñu mu gën a bëri lu mu solo ci moom ay xadis ci la bokk ndax Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi euh, rahimahullah comme Yahya ibn Ma'in waxoon ne ah, moom ak al-Qanabi ñoom ñaar ñoo gën a dëgër li ñu solo maanaam ci Muwatta buñ solowee Muwatta bu imaamu Maalik ah, rahimahullahu taala imam al-Bukhari dong nag moom moo solo xadiisam te kenn do maanaam moom sëriñu imam al-Bukhari directement la imam al-Bukhari wóolu ko solo ci moom lu baree bare bari ci lu muy toxalee ci Muwatta bi nga xam ne mi ko jëlee ci imaamu Maalik mu nekk téere bu imam Maalik rahimahullahu taala bu mu bind mu ñëw ñu jàng ko ci kanamu imaamu Maalik moom mu teew ko nekk taalibe bi toxal ko bind ko recopier ko téye ko téewin bu mat sëkk te rafet imaam al-Bukhari rahimahullah ñëw jël même téere boobu jàng ko ci moom maanaam dégg ko ci moom ba pare recopier ko téye maanaam hadith yooyu noonu lay indi fii yooyu lay jël seggaat leen indi leen fii te euh, euh, amma euh, moo tax boo xoolee lu ci ëpp. wala daanaka lépp ci imam bu Abdullah ibn Yusuf Tinnisi imam Malik lay wax rahimahullahu taala euh, ngir Muwatta lay soloo ci moom euh, imam Abu Dawud soloo na ci moom ñetti xadis waaye dafa am ku dox seen diggante naka noonu imam At-Tirmidhi soloo na ci moom benn xadis imam An-Nasa'i soloo na moom ñetti xadis waaye saa su ne day am ku dox seen diggante ak moom imam Al-Bukhari dong moo soloo ci moom te kenn doxul seen diggante ak ah, moom rahimahullahu taala no mu Malik maanaam waxoon nañ ne naa bi li ko waral mooy ne dañ koy jàng ci kanam imam Malik ngir ne imam Malik daanul liir moom moom da daan toog gaa yi di jàng bu bare mu ne waaw nii la la ci nit ñi dem ku nekk jël recopier sa copie de jël sa copie ngeen dem dégg nga euh, moom imam waaw te kenn imam wax kenn di ci teg bat moom loolu euh, li comme le imam Abdullah ibn Wahb wax rahimahullah ne imam Malik man moom du wax gaa yi teg ci bat Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ne man ñoom am na yenn sëriñ ci buur yoo xamante ne toog naa ak ñoom ay xalifa mais ak yeneen i buur sax mais ki eh, maanaam charisme bi imaamu Maalik àndaloon bu ma toogee ci kanam imaamu Maalik maanaam ni may ñàkkee am fit eh, bokkut ak ñee bu ma toogee ci seen kanam buur yi te buur yi xam ngeen jamono yooyu buur yi da boo waaw ñoom dañuy rayaate dañuy do waate <laughs> dañuy tuur bët waaw maanaam bu ñu waxee nga ni nga ni ah loolu day man de gisewu ma ko woon noonu loolu mooy sa bët dina tuuru bu fekkente ne nag da ni loolu nag man ànduma ci loolu moom mooy sa baat dana dog loolu lay tekki dégg nga <laughs> waaye mu ne bu toogee ci kanamu imam Malik maanaam fit bi muy am bu toogee buur yi fit boobu dootu du ko am ci kanamu imam Malik mu ne waaye yaakaaruma ne loolu lu mbir lu dul le comme ne Abdullah ibn Wahb rahimahullah ne dama yaakaar ne lool maanaam imam Malik ni mu mel ak boromam maanaam ak xorma bi mu ak cër bi jox boromam moom la ko boromam fayee ci nit ñi voilà rahimahullahu taala dégg nga kon imaamu Daaru Hijra mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw ah, rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année mi ngi quatre-vingt-treizième année ginnaaw cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam mu ne an Abi Zinaad te moom mooy Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi rahimahullahu ta'ala dàqantam nekkoon Abu Abdurrahman al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 130 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 132 année la bokk tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu màgg ñi di sëriñ waa Madinatul Munawwara yi ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam an al-A'raj mu jël al-A'raj te moom mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan euh, mu gën a siiwee ci al-A'raj dakkantam nekkoon Abu Hatim wala Abu Dawud al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta xadis bi càll bi mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi te euh, càllale gi bokk na ci yi nga xam ne moom lañ lim ne moom mooy asahul asanid càllale yi gën a dëgër ci càllale yi ci kaw suuf Maalik imam Maalik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala nañ ko ci comme ni nga xam te ne noonu la ñuy tuddee Malik an Nafi an euh, ibn Umar wala Malik an Salim di doomu Abdou Abdou Salim mooy doomu Abdullah ibn Umar an abihi wala boog euh, euh, Abdou kii imam Sa'id ibn al mu jëlee ko ci kenn ci saxaaba yi ku mën a doon càllale googu maanaam mooy az-Zuhri mooy imam Malik solo ci az-Zuhri mu jël solo ci Sa'id ibn al mu solo ci abu Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu wala kenn ci saxaaba yi ku doon. wala yooyu noonu yooyu bokk na ci asaxul asaaniidi bii tamit bokk na ci mooy Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu maanaam bokk na ci ci càllali yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a dëgër ci kaw suuf maanaam nga xool daanaka boo xoolee te loolu day dëgëral màggaayu imaamu Maalik rahimahullah ndax càllali yi gën a dëgër yi nga xam ne bu ñu xoolee fukki wax ak benn yi gën a mag yi yiñ gën a téye ci borom ko moom rahmatullahi alayhi boo xoolee juróom yu njëkk yi wala lu ko ëpp yëpp càllale yu jóge ci imaam Maalik la maanaam ne te loolu dañuy maanaam te te te loolu day wane màggaayu imaamu Malik rahimahullahu taala ak dëgër bi nga xam ne moom la dëgër ci wàllu euh, ci wàllu hadith euh, euh, ci wàllu hadith ak wér gi mu wér maanaam ni mu mel ci fiqh ni mu mel ci tasawuf ni mu mel ci ci teggin maanaam nekk koo xamante ne dañuy jël exemple ci moom ci ay teggin ak aqida ay waxam ci aqida day daanaka référence la nga xamante ne rawatina waxam jooju nga xamante ne mooy bi tàmbale istiwa ma'rufun Euh, wal kayfiyatu ghayru ma'qul ak yu mel waa wa wa wa wa su'alu anhu bid'a wa anta min ahli bid'a maanaam daal di mu mooy euh, Jahm ibn Safwan moom ñëwee di wax loolu euh, mu ne ne nañ génne waa gaa yi jàpp ko comme comme te bu génne ko ndax dafa ñëwoon di laajte naan waaw istiwa ala yàlla yemoo na ci kaw mu ne ko waaw ne ko naka la mu ne ko nag istiwa bi jëmmi bi mu ne yemoo na ci arsh ah, loolu lu ñu xam la ah. waaye al wa daani was wal kayfiyat naan naka la ghayru maqul du lu xel ma na yenu di di jéem a laaj naka lay eh, naan yàlla to dafa yemoo ci aras ak naka di ko laajte nag di laajte naka la jëm bi laaj gi rek bidaa la te yow kon ci nitu bidaa yi nga gaa yi génne leen waa ji gaa yëpp pour ñu yanu ko génne ci saati maanaam noonu la meloon te nga gis noonu la meloon tam ci ci bidaa noonu la bañe woon bidaa voilà nga gis ne nit ñu gis nga ñu njëkk mais dañoo bañoon bidaa ba nga xamante ne bokk na ci ñi ñuy waxe comme ku mel ne ay euh, Ayyub as-Saxtiyaani rahimahullah wala ñeneen sax ñu bari la da nga leen gi daan dégg ñu naan man maanaam musuma reetaan maanaam musuma muuñ xar kanamu nitu bidaa maanaam musuma jàkkaarloo nitu bidaa ma muuñ jamais maanaam ngir wane ne yow kontaanuma ci yow. dégg gisoon nañ ko hadith na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bi nga xamante ne ci la waa ji ñëwee euh, ci ci ci ci la dolaat ah, waaw maam cause ndax ci début Sahih imam Muslim euh, rahimahullah maanaam ci bunt bu njëkk bi kitaabul iman euh, foofu la gën a rek maanaam ngir ne dañoo ñëw di wax waxu ñi nga xam ne ñoom ñooy qadariyé yi ba sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu daan ne ah wax leen ne man man boo demee nga ni leen ñoom man deñ naa ci ñoom maanaam mu leer maanaam ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne mais ñun léegi dañuy leer ni ñii nitu bi daal mu leer nañu maanaam li ñuy wax ak li ñuy def seen xeetu ci moo gën a garaaw sax nekk yi parfois sax maanaam nekk yéefir sax ba wala sax nekk yéefir parce que nekk yéefir bu leer identifié wu mooy ta nekk voilà mais léeg-léeg mais ba pare ñun ñuy ñuy ñuy ñu mel ni complaisance bi ñuy am ci ñoom subhaanallah mel ni comme si dañ leen di sax saxal ci lañ nekk jàpp ne ci lañ nekk baax nga tam no garaawul kenn ku ne nekk ci lañ nekk li ëpp solo rek mooy ñun ñëpp ñu dund ci jàmm nangam ah voilà na ñun ñëpp nañ dund ci jàmm waaye tamit li nga gëm gëmu nga ko te na leer voilà te li nga nekk dëppoowul ak njàngale alquran ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu daa war a leer voilà dégg nga Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee hal ndax taraw na yéen a ngi gis qiblati sama qibla bi haahuna fii yéen a ngi koy fa wallahi waat naa ci yàlla ne maa yaxfa nubuut alayya ci man xushu'ukum seenu toroxlu allah wala ruku'ukum du saagen seenug ruku' allah maanaam euh, subhaanallah maanaam ba ci nit ki fort intérieur um bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamante ne noonu ngeen di taxawee ndax ku soo dafa am ñaar dafa am bi nga xamante ne ci biti moo koy def zahir bi mooy taxaw gi nga xam ne da ngay taxaw taxaw moo bañ a nekk ku yëngatu foo toll bañ di def du voilà parce que ki nga xamante ne dafa taxaw te jàpp na ni mbir mi muy def lu sérieux la bokkut ak ki nga xamante ne dafa taxaw noonu rek comme kuy baleelu maanaam ñaar ñooñu duñu benn ñaar ñooñu duñu benn kii day julli bu kàbbaree danaan nii na taxaw ni di xaar imam bi tari ba pare moom taxawaay boobu sax moom bu sañoon mu gàtt na mu gën a gàtte moo ko gën a amul toroxlu amul dara day taxaw nii rek waaw ah, yëngatu nu ko neexee di def nii wokkatu fii dem at mi laal fii laal dox bi dem at mi kii lu ne bu laal ko ci yaram wi ngir rek moom taxawaay bi ci jëmmi boppam rek xëy na xaw na koo sonal ah, loolu benn xeet la maanaam loolu le fait taxaw nag taxaw boo xam ne da nga naan tem mu jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa taala boobu dañ koy wax xusoo beneen mbir bi ci def moom mooy xusoo bi nga xamante ne moom mooy bi nekk ci xol ah loolu muy ñaari ngir mooy ne teewlu gi nga teewlu moom la alwaan alladina hum fi salatihim xaashi'uuna ñi nga xam ne ñoom ci seen biir julli ña ngay toroxlu maanaam kon loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu réeru loolu tamit dañ ciy xamee ne yenente bi sallallahu alayhi ni muy gisee zahiru nit ñi noonu lay gisee baatinu nit loolu benn la ñaareel bi ci def mooy seen rukoo gi euh, tamit réeru lu tax waxul seen taxawaay bi waaye mu wax seen rukoo bi ngir ne Euh, bu ndax lam ciy teg la ndax dana inni naka man la araakum giñ naa ne maa ngi leen di gis min waraa yi ci sama euh, gannaaw ci sama min waraa i zahri ci sama gannaaw ndigg ndigg gannaaw maanaam loolu euh, ndax bu dee dañoo taxaw nit ki mën na jàpp ne bu ñu taxawee kon comme ni muy gisee ci kanam xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni muy ci kanam moom lay gisee ci gannaaw bu fekkente ne nag nit ki dafa jàpp ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam mu lay gisee ci sa kanam noonu lay gisee ci sa gannaaw mooy kon bu rokkooee yow nga rokkoo bu boobaa gis-gis gi day nekk ci plafond bi maanaam dootu gis yow li nga rukkoowe mu lay yëgal nag ne ba ci seen baatin yéen yu nekk ci seen biir xool yi maa ngi koy gis te soo leen rukkoo ay maa ngi leen di gis kon li muy tekki mooy boo sujjóotee mi ngi lay gis te bu ñu toogee waxi nopp parce que ni muy gisee kanam noonu lay gisee gannaaw kon li ñuy xamee ci loolu yëpp mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëmmuñ ci yëpp ay bët la te loolu li ko waral mooy Euh, le fait mu nekk koo xamante ne leer la te ruux la loolu ndax ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu nekkee ruux nekk leer moo waral loolu parce que ruux euh, moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amutoon takkandeer ngir ne moom leer la ci boppam ñaareel moo tax mu nekk bët lépp ci jëmmam bët te loolu noonu kenn nit rek ko mën a doon. mooy ki nga xamante ne ndax dafa am ñoo xamante ne ci eh, ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la ñu yem maanaam doon kii jëm nañ roy nañ ko yekk ba yem ci jëmm ji am ñoo xamante ne niñ ci ci ñi ngi ñi ngi yem ci nafsu bi ñenn ñi dem nañ ba ci aqlu bi xel bi ñenn ñi dem nañ ba ci xol bi xal bi ñenn ñi dem nañ ba ci eh, sirru bi ñenn ñi dem nañ ba ci ruux bi sirru bi mooy mbóot ci biir biir fort intérieur bi ñenn dem na dem nañ ba ruux bi ruux bi nag mënoo koo weesu ndax zaat bi moom moom kenn la sallallahu alayhi bi moom mën nga cee am accès nit ki nag bu demee ba am accès ci ruux mais loolu ñu raara raar la ba ci ma maanaam même ñi nga xam ne dañoo doon yenn di sax à cent pour cent sax ñooñu du ñëpp ñoo ci àgg ci ruux bi ngir ne ruux bi nit ki bu ca xësee ba dem ba yegg maanaam yaram bi yëpp day nekk ay bët day gisee fu ne ni muy gisee ci loxo bi noonu lay gisee ci bët ni muy gisee ci bët bi noonu la mën a gisee ci baaraam bu defee nii bu day gis bu defee nii day gis maanaam ci digg ginnaaw gi day gis pàcc yëpp dañuy gis ci yaram la te bu boobaa day daal di gis adduna bi yëpp day jàkkaarloog adduna bi yëpp lay gis ngir ne ruux la moom ci jëmmi boppam léegi dafa accès yi ci ruux bi ndax ruux dafa nekk dafa am maanaam ci mboolem ciru yaram nit ki moo tax nit ki munuñu ko munuñu E yaman ne ruux fii la fii la maanaam loola awaam yi xamuñu fu ruux ne mais nit yàlla yu mag yi xam nañ fu ruux ne mais awaam moo nañu koo xam lu tax parce que dafa transversal c'est comme courant bi nga xamante ne dafay dafa dafa da bi dafay dafa boo taalee làmp bi fii day tàkk fee tàkk fee tàkk lampe yi fi nekk yëpp dañuy tàkk te benn contact rek nga dóor ngir ne courant bi dafa transversal fi yëpp ruuxu nit noonu la mel ci nit ki fépp dafay day leeral fépp ci nit dafa mais loolu nit ki bu demee ba am accès ci loolu nag noonu lay mel nga xam te ne day gis non seulement ci jàkk ji comme li ñu waxoon Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ne bi mooy borom subhaanahu wa ta'aala may na ko mu de dundu maqaama boobu mu dugg ci jàkk ji mais dafa gis mais nit ñëpp lay gis te lépp la gis ci jàkk ji ak nit ñi fi nekk ñëpp mais loolu daf koy weesu de loolu la tudd. waaye day weesu loolu ba pare ne loolu bànneex bu ci nekk ak màggaay gi mu màgg ku ko mos rek ka ko mën a xam kenn mënu ko jàngal kenn xaqiiqatan loolu jarul jarul ko mante waaye nit kooku noonu day mën a gis nekk koo xamante ne adduna bi yëpp lay jàkkaarloo ba pare du fa fa mu tàmbalee ba fa mu jeexe non seulement ci espace mi mais ci temps bi fi mu tàmbalee ba fa mu jeex lépp lay jàkkaarloo ngir ne bëtu yàlla lay xoole ilaahil basira lay doon koo xamante ne euh, yàlla yàlla maanaam clairvoyance am clairvoyance divine lay doon borom subhaanahu moo koy branché bosam ngir ne mooy bu yenente bi sallallahu alayhi ngir ne moom euh, dafa incarné dafa dem ba dund ruux yenente bi sallallahu alayhi ce qui fait noonu lay gisee lépp mais loolu dara du ko maye loolu loolu li koy maye du jaaxal loolu nit ki balaa mu koo am faw mu nekk ku sóobu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk koo xam ne dafa dem ba jeex ci moom mais takk ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam wëlbati ku taxawee ko maanaam moom dafa dem ba jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam existé tul yenente bi sallallahu alayhi wasallam wëlbati ku taxawee ko moom voilà loolu moom moo mën a ne ci lay mën a mujjee ci lay man a amee dem ba yegg foofa ci lay mën a demee ba yegg foofa bu ko defee ni muy gisee ci kanamam ni lay gisee ci ginnaawam waaye du yem foofu fépp lay gisee cërëm yëpp lay gisee te lépp lay gis amul lu koy riir lu mu dul gis lépp lay gisandoo ngir doon gi mu doon yenente bi sallallahu alayhi moo tax yenente bi sallallahu alayhi ak li nga xamante ne moom la awaami jàpp ci moom jàpp gi jàpp ne euh, xëy na lii doonu ko gis xëy na lee gisu ko gisut lii gisut laa wala yooyu déedéet voilà lu mu xool ak lu mu xoolut ndax moom xoolul lu dul boromam ma zaagal basaru ma taxa waaw bëtam mësta jéngo ku jéng te du weesu fañ ko xooloo ngir boromam rek am xool xoolul leneen sallallahu alayhi wasallam léegi nag fii li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii moom mooy day wane ni xibla bi da ngeen nit ki dafa war a xormaal xibla bi ngir ne moom te yenente bi moom ci boppam mooy jëmmi xibla tax ñëpp ci moom la ñu xool moom la ñuy fixé ci moom lañ jëm sa alayhi lool loolu mooy zahir ak baatin moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum gis nga gisoon nañ ko bi mu taxawee ci kaw di julli mu ne nit ñi xoolatuñu woon xibla bi mais moom lañ doon xool ngir ne moom bu fi nekkee xibla day toxu moom mooy xibla bi sallallahu alayhi wa sallam nga euh, muy leeral loola ba pare daan ni dara riiru ko maanaam moo loolu tamit kon euh, moo tax al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi ko fii nii di ak waaraate ak kuppaate bi nga xamante ne moom lu doon kuppaate di leeral nit ñi Ah ci julli ne julli gi dañ cee war a toroxlu dañoo war a def maanaam boo xamee ne yeneen bi saa mi ngi lay sëpp di la gis xaqiqatan dina am kersa goo war a am voilà dina am kersa gooy am te loolu nag mu koy fàttali ne kon borom bi subhaanahu wa ta'aala boo nekkee ci kanam moom nga xam ne mi ngi lay gis ci lépp am na tamit kersa goo war a am xadis bi imaam al imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro imam Maalik laa bëgg wax imaamu Maalik ngir ne moom moo ko solo 460 la ko indi imaam al Buxaari indi waat na ko xadis numéro 741 imam muslim indi na ko xadis 423 424 imam Ahmad ibn euh, Hanbal euh, rahimahullahu taala indi na ko juróom-ñeenti yoon ci euh, musnadam rahimahullahu taala xadis bi bokk na kon ci li mu part li mu li mu jagoo mooy Euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp ci saxiix rek la ne maanaam nekkul ci sunan yi euh, te beneen bi ci des moom mooy muy imam al-Bukhari imam Muslim kenn ku ci nekk ñaari yoon doom nga ko indi ci sa saxiix euh, rahmatullahi ala al-jamii qaala bil-isnaad al-muttasil fii Yahya ibn Salih te moom mooy Yahya ibn Salih al nañ ko Abu Zakariya al al-Wahhaabi ash-Shaami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala suñu hadith bi weesu gis nañ ne waa Madina ñoo ko solo ah ñun ñëpp waa Madina lañ maanaam Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi la te na Madina kon ci mën nañoo ndax moom la seeti ji war na imaam Maalik toog na jàngu ba jàngu mu Muwatta bi nekkoon taalibi imaam Maalik lu yàgg ah taxaw moom bokk ci ngiiram ah rahimahullah kon. Ah, voilà mais amma bii ni kii moom Shamsi la rahimahullahu taala mu ne waa Sham ah, waa Sham Dimash ah, ah, Damas syrien moom Damas foofu la dëkk dégg nga muy Abu Zakaria dañ ko Abu Zakaria di ko wax Abu Salih al ad-Dimashqi al-Himsi rahimahullahu taala mi ngi gane adduna cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu Malik ibn Anas ak euh, Sa'id ibn Abdul Aziz ak Fulayh ibn Sulaymaan ak Zuhayr ibn Muawiya ak euh, Hammad ibn Shu'ayb al-Kufi ak Sulaymaan ibn Bilal ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy imam al-Bukhari rahima allahu taala moom rek moo solo ci moom kenn doxul seen diggante amma ñeneen ñi ci des ak moom imam Bukhari léeg-léeg mu solo ci moom euh, waaye day am ku dox seen diggante moom ba mu des imam an-Nasa'i imam an-Nasa'i euh, euh, solowul ci moom maanaam waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañu ay xadiisam ba mu des imam an-Nasa'i rahimahullahu taala ci sinon ñeneen ñi Muhammad ibn Yahya az-Zuhali Ahmad ibn Abil ibn Ubay al-Hawari Muhammad ibn Awf ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah al jami' euh, Yaqub al-Fasawi ak ñeneen rahmatullah solo nañ ci moom mu nekk bokk ci siqaati euh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana Fulayh moom lañ la waxoon ne le moom doon na solo ci moom muy Fulayh ibn Sulayman hmm, muy Abu Yahya rahimahullah Abu Yahya al-Khuza'i euh, rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi gane adduna ci jeexitalu fa jamonoy sahaaba yi radiyallahu mooy année quatre-vingt-dix moom ci la gane adduna radiyallahu taala anhu moom nag moo gën a nekk mag tuuti imaamu Malik rahimahullah moom tuuti la magee imaamu Malik rahimahullahu taala euh, te nekk na koo xamante ne ku wér la imam al-Bukhari rahimahullah koy layee ci saxiixam euh, te am na ay saxiix yu wér solo na ci imam ci Naafi' mu jëlee ci Ibn Umar radiyallahu comme ni imam Malik bi solo ci Naafi' an na ci Naafi' an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu euh, naka noonu day solo ci Hilaal ibn Ali ak euh, Abdurrahman ibn Abi Amra euh, mu solo ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam càllale googu tamit daf koy solo dégg nga niki noonu mboolem sëriñ yi nekkoon Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wala li ci ëpp ci ñoom daf daan solo ci ñoom ay xadiis yu jub waaye léeg-léeg mu solo ci ñoom loo xamante ne xëy na dese Euh, jóg euh, am na ñenn ci ay sëriñam ñoo xam ne solo nañ ci moom comme ku mel ne euh, Zayd ibn Abi Unaysa ak Ziyad ibn Sa'd maanaam Ziyad ibn Sa'd nag moom moo gënoon moo ko moom ba pare sëriñam la woon tamit rahimahullahu ta'ala hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta moo xam. Euh, dañuy nekk ñoo xam ne dañ koy layoo wala boog mu nekk bokk ci mutabaadi rahimahullahu ta'ala donte am na ñeneen maanaam donte nekk na koo xamante ne euh, siqala waaye am na ñu ko gën a dëgër ci sëriñu waa Madina yi euh, rahimahullahu ta'ala comme ku mel ni ñoom imam Malik masala ñoo ko gën a dëgër comme ñoom imam Layth rahmatullahi alayhi ak seen seen Sulayman ñoo ñoo gën a dëgër ah rahmatullahi ala al jami' mi ngi génn àdduna 168e année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Hilaal ibn Ali te mooy Hilaal ibn Ali ibn Usaama al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom it waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu euh, wa salaam mi ngi génn àdduna ci à peu près cent-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci euh, taabi'i rahmatullahi alal jami bokk tamit ci ñi gën a siiw ci ñi wéeroon ñi ci dëkk ci dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdal salaatu wassalaam kon hadith bi dañuy gis ni ñi ko solo waa madina lañ ah eh, ba des ne eh, Yahya ibnu Salih mooy Abu Salih Abu Zakariya moom eh, Himsi la moom Dimashqi la waaye ñi des ñëpp man waaye moom dafa solo boo xoolee moom ñi mu jàngee ci ñoom mooy wax Madina yi teg kon mooy dëkkoon na Madina comme ñu dem Imam Malik moom mës a génn dem feneen kon euh, moom <laughs> kon moom moo dëkkoon Madina ci kaw loolu bu ñu ko xoolee moo tax lool tam dañ koy bàyyi xel léeg-léeg ne diw ne xadis bi waa diw ñoo ko waa dëkk sàngam fekk ne léeg-léeg mu am ci ñoo xamante ne dëkk ñu fa sax waaye dañ faa nekkoon jamono joo tax ngir jàng gañ fa jàng ak yu mel noonu ba tax ñu mën leen faa ñu mën leen a tuddee waa dëkk sàngam voilà dégg nga kon xadis euh, bi waa Madina ñoo ko solo mën a an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an sahaba yi xaadimu Rasulullah sallallahu alayhi maanaam nga gis ne euh, moom Seydina Anas radiyallahu anhu madani la woon ginnaaw ga mu nekk Basra Basra nga ne Madina la gane adduna fa la màggee fa la yaroo noonu ginnaaw ga la dem Basra ah radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na kon dañuy gis ne hadith bi waa Madina ñoo ko solo radiyallahu ala sakina afdalu salatu wassalam mu ne no qaala mu ne qaala mu ne salla jullee na binaa ci ñun annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam salatan ak julli suma topp raqee mu daa di yéeg al minbar ak ci minbar bi maanaam mu daa di yéeg ci kaw minbar bi fa qaala mu di wax maanaam waxtaan bi maanaam wax ci salaat ci mbiru julli wa fi ruku ci mbiru ruku maanaam kon lool dañuy daal di xam ne kon maanaam li mu jëf maanaam wax gi mu wax ci kaw minbar la ko waxee te loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëri na lu mu ko daan def loolu tam bokk na ci liñ ciy xamee mooy ne bokk na ci euh, mooy ne kii imam bi di di taxaw ci kaw minbar bu ko defee nit ñëpp di ko mën a dégg ak it ñu koy mën a gis maanaam naka noonu kii jàngale tam muy toogee wala muy taxaw foo xamante ne day daal di nekk ci euh, Eh, maanaam dañ koy daal di ci ci ci collimateur gaa yi play ne maanaam dañ koy daal di mën a gis mën koo gi ngir ne bokk na ci njariñal eh, wax bi gën a wax ñu dégg la léeg-léeg ba am na am na njariñ mais ñu lay gis en même temps léeg-léeg muy muy ëpp njariñ te mooy gën a captiver ki te gën a mooy tax maanaam ni nit ki soow moo tax xadis musalsal am solo boo xoolee xadisu musalsal yi li tax mooy ne kenn ku ci nekk da koy ba pare mokk ni mu mokkalee xadis bi day mokkalaale maanaam xaal bi nga xam ne moom la moom la ko waxe wala boog nim nim maanaam eh, yenn rigueur yi maanaam yenn mbir yi nga xamante ne moom lañ mu ñëw lëkkaloo ak xadiis bi loolu ne loolu kon eh, beneen mbir la boo xamante ne eh, yenente bi sallallahu alayhi kon daf ko daan sàmmonte saa su nekk mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan inni naka man kat la araaku maa ngi leen di gis min waraa yi sama ginnaaw kama kéem ni nga xam ne araaku maa ngi leen di gis maa kéem ni ma leen di gis ci maanaam bu moo jàkkaarloo yéen ni ma leen di gisee bu ma leen wanee ginnaaw dama ne doomu laa leen di gisee loolu dañ ci xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñuy gis te xam nañu suñu mbir yu bëri sallallahu ah, loolu nag xam nga euh, ci ci dañuy wax rek ne ah, bisub alxamis bu ne wala yu mel noonu ah, ak altine bu nekk dañ koy présenter suñu jëf yi loolu mooy zahir bi mu jéggalu et cetera mais baatin bi mooy mi ngi ñuy gis saa su ne xam na kenn ku nekk ci ñun ci li mu nekk ak ci li mu muy dugg ak li mu dul li mu dul dugg loolu xam na ko bu baax bokk na ci li koy tegtale mooy la fait ak àjjuma di jot mu wax ne day euh, dafay day day day euh, dañ koy wax maanaam bu ñuy def salaatu ala nabi ci moom di julli ci moom wala maanaam moom ci boppam moo koy dégg loolu da ko tegtale beneen bi ci def mooy la fait muy dégg ba dégg gisoon nañ ko ci hadithul isra bi maanaam ni xalima yi ni ñuy bindee te isra bi muy am fekk na xalima yi moom doon na wax ne rufi'atul aqlam yi këyit yi fenn nañ fi ñu doon bind dogal yi ànd ak loolu moom doon dégg maanaam mooy kon ca azal la tàmbali dégg ba kon abat naka noonu noonu la ñuy gisee maanaam lim ñuy déggee naka jekk noonu la ñuy gisee kon ñun te gis nañ ci hadith bi weesu ne dafay gis tamit suñu biir suñu toroxlu ak suñu rukkoo ah kon xam na ne ah, loolu dañ ko war a bàyyi xel moo tax nag xaqiiqatan bu ñu toogee naan ko assalaamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ci suñu taayee yi waruñoo am sikki sàkk ci ne dégg na li ñuy wax moo tax fu ñu mën a nekk wax ko dañ xam ne nañ xam ne mi ngi jàkkaarloo ñun dégg dégg nañu te danañu tontu moo xam dégg nañ ko wala dégguñu ko waaye nit ki war nay taataan xolam bay mën di dégg ci xolam tontu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi hadith numéro 718 719 725 742 ak 6644 imam Muslim indi na ko hadith numéro 425 ñaari yoon ak 434 imam eh, eh, imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro 813 814 845 ak 1117 Euh, imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi ñoom waa saabu kutubu sitta kon ñoom rek ñoom ko indi amma imam maanaam muy imam Bukhari imam Muslim imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud ak Tirmidhi ak Ibn Majah rahmatullahi ala jami ñoom indi wuñ ko euh, rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil